ñu ngi woon ba léegi ci njàng di ñuy jële ci ghazwatu Uhudin concerné woon masalatu ashuhada muy laaj question yi nga xam ne ñoo concerné martiru ki nga xam ne mooy martiru almaaraka ki nga xam dafa génn àddina ci xare boo xam ne contre yéeféer yi euh, yeneen façon martiru gisoon nañ leen yi nga xam ne dañuy am darajaay martiru martyr waaye duñu bokk àtteeg ñi ñuy gis limoon nañu lu imaam alxaafiz ibn xajar waxoon wax nañ la nag ñu bari lañ woon te am na xam nga mason nañ la wax yonent mi alayhi salaatu salaam dane woon man maata man qutila duuna maalihi aw nafsihi wala ardihi fa huwa shahid képp koo xam ne dañ ko rey ndax da doon défendre alalam ñëw comme exemple ba ma joxe woon braqueur yi ñëw joxeel alal ji mbaa ñu dóor la bal ci bopp mu bañ ñu dóor ko bal ci bopp kooku mina shuhada voilà kooku ndax moom dañ ko rey na maali mu doon défendre li nga xam ne mooy alalam yenent bi aleyhi salaatu wassalaam ne kooku shahid la ñun nag fii ñu nekk mooy shahidul maaraka mooy ki nga xam ne dafa faatu ci toolu xare waxoon nañ ne bokkul ak ñi lay àtte léegi àtteem yooyu ci lañ ne woon ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal na gisoon nañu masalaam est-ce que dañuy jullee shahid wala déet martyr est-ce que bu génnee àddina dañ koy jullee ñaari ñaari jotaay yi weesu ci lañ ne woon gisoon nañ ne li gënoon a dëgër mooy riwaaya biñ jële ci imaam ahmad ibn hanbal te imaam ibn hazm al-zahiri rahmatullah alayhi daal koy wax ne martyr possibilité nit ki bu ko bu dee jullee nañ ko baax na kuñ ko julleewul it baax na ndax xadiis yi ñëw yu ñaari xadiis yu dëgër lañu bi yii di saxal ne yonent mi alayhi salaatu julleewul waa Uhud waaye am nañ beneen xadiis muy xadiisu seydina Shaddaad ibn al-Haad radiyallahu anhu inda an-Nasaa'i fi al-Kubra wa fi sunani al-Mujtaba moom mu indi xadiisu kaw-kaw boobu li nga xam ne alayhi salaatu wassalaam da ko jullee woon tey nag ñu waroon a jàll ci beneen masala bi nga xam ne moo concerné shuhadaa wi te waxoon nañ ne loolu moo waroon a jiitu masala biñ gis bii weesu ci jullee gi mooy est-ce que ku gaañu ci toolu xare dañu koy sang walla déet dañ koy sang walla déet ah loolu masala la moo xamante ne nii jamaahirul ulama dafa am wute nag mais jamaahirul ulama minal madahib al arba'a boroom ñeenti ngir yépp muy ngiru imaam abu xanifa imaam malik imaam ashafii naka noonu imaam ahmad ibn hanbal ak imaam isxaaq ibn rahawey naka noonu imaam abu thawr raxmatullah alayhim ñoom ñépp dañu ne kenn kenn du sang ki nga xam ne mooy martirul maaraka shahidul maaraka martir bu faatu ci toolu xare kenn du ko sang lool mooy wax bu njëkk bi beneen wax bi ñu ngi ko jële ci imaam alxasanul basri rahmatullah alayhi ak seydina sa'id ibn al ñoom ñëpp ñu nekkoon ay taabi'i nekkoon taalibe saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñaar dañu ne martyr dañ koy sang kay martyr dañ koy sang ah ndax dina ñëw ci loolu ñoom dañ ne dañu koy sang mu am nag loolu mooy deuxième wax mi mu am beneen wax boo xam ne ñoom dañu ne eh, dinañu ko sang mais à condition mu nekk ju mu nekk koo xam ne dafa am dafa gisoo dafa waroon a sangu set junub dafa newoon koo xam ne dafa am janaaba bu dee ne waa bi muy dem ci xare bi dafa am janaaba léegi mu daal di fay dem génn àddina foofu ñu rey ko foofule dañ koy sang ndax janaaba gi mu am lool kon muy ñetti wax Euh, ñetti wax yi nag xoola ñi mujjee wax ñoom seen seen seen dalil ñoom leer na ñi mujjee wax ñoom dañu koo teg ne que na ah ndax qissatu Hanzalata ñu ne la Hanzala te xadiis gisoon nañu ko ibn abi amir ghasilul malaayika te malaaka yi daal di woon koy sang bi mu génnee àddina ñu ne loolu noonu day wane ne dañoo war a sang ki nga xam ne mooy martyr te loolu moom la ku mel ni imaam ibnul qayyim ci zaadul ma'aad fi hadi xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam moom loolu la wax mu ne wa minha bokk na ci li ñuy jànge ci qissatu Uhud annahu ida kaana junuban gussila kama gassalat almalaaikatu Hanzalat ibn Abi Aamir mu ne liñ ciy jànge bokk ci ne shahid bi bu dee ne ki génn àddina martyr bi dafa am janaaba mooy bi muy dafa am janaaba comme amoo Hanzala dafa demoon fekk dafa amoon ciit gu bees la woon ab siit dafa doon door a siitu ñu dégg yonent bi alei satu salaam di woote ngir ñu dem ci xare bi rek mu génn dem saabu sangu mu génn àddina malaaka yi di ko sang yonent bi aleyhi salaatu salaam ne laaj leen ne laajal leen ma waa këram soxnaam lan mooy mbiram lu tax ma gis malaaka yi di ko sang ñu daal di koy laaj euh, mu ne moom de da doon door a marié wu daanaka di ñu kiiwee rek bi ñu wootee dafa génn noonu dem ci noonu ci la génne àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon looloo tax ma gis malaaka yi di ko sang kon loolu ah, mooy seen dalil mais dalil boobu dalil boobu noonu dañ naan la dalil boobu ah, dëgërul ndax lan ndax bu doon ne farata ñu sang leen ri këne malaaka yi sang nañ leen sang nañ ko rek mooy kon léegi képp ku amati janaaba martir ba amati janaaba dañ koy sang bu doon ne loolu farata la ñu sang leen wala dañ leen a war a sang kon kon sangum malaaka yi du du du ndax malaaka yi du ñu ay mukallaf mooy ne ñoom comme nit ñi nit ñi nii ñun ni ñu nekkee ñoo xam ne dañuy mooy c'est sûr que malaaka yi seen boroom da leen di wax def leen ñuy def ñoom loolu lañu bàyyi leen ñu bàyyi ñoom amuñ beneen choix ñoom yaf'aluna ma yu'marun lañuy def fiha malaikatun shidadun ghiladun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun loolu la alxuraan wax bi muy wax keroog ne malaaka yi fii biir safara dafa am malaaka yu taruk mer yoo xam ne shidaad yu tar xilaas yu ñàng ta mer te ma mer gu tar laa ya'suuna allaha ma amarahum duñu wet duñu duñu mooy li leen seen borom euh, daldi daldi digal waaye nag dañuy def képp li nga xam ne moom la leen digal léegi euh, ñu ne ñu ne yéen bu doon ne farata la mooy ne loolu noonu euh, mooy ne kon jullit ni il kon après yonent bi alayhi salaam dinañ ko sang bu dee dañ ko waroon a sang duñ doyloo ci sangu malaaka yi te sangu googu loolu day wane karaama ak tamit kooku ngir wane moom yitte yi mu def ba moom am deful ngànt le fekk que dafa doon dóori céetal yaa ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum mu wuyu ci saase kon nag manu ngeen ne yéen ku mel ni imaam Ibn al-Qayyim loolooy tontu bi mooy ne bu doon ne lu ñu war a def la duñu duñu yem kon nit ñi julli ñi seen bopp dañ koy def duñu toog ne comme que malaaka yi def nañ ko doy na non ñoom la yàlla sant lool kon bu doon lool la kon loolu noonu dëgërul kanta waxu imaam eh, alxasanul basri bi ak imaam sa'id ibn al musayyib ñoom moom liñ leen di tontoo dañ naan amaana njort bi ñoo xam ne moom lañ am ci ñoom comme li imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi waxoon ca xadiisu abi rafi' bi masalaam est-ce que ab géléem ab xar ab gàtt comme géléemu nit koo xam ne dafa rëcc sharib dafa rëcc dem ah, rëcc nit ki mënatu koo jàpp est-ce que gërëm euh, mooy dafa dafa dafa dafa daw est-ce que kooku da koy àttee àtteeb euh, am rëbb walla déet xadiisu Abi Rafi bi radiyallahu anhu dafa ñëw di ko di ko leeral mais imaam Maalik moom dafa gisoon ne kenn du ko jàppee am rëbb imaam ahmad li mu utaloon ngànt imaam malik rahmatullah alayhi dane la alla malikan lam yablughu xadisu abi rafi amaana dem imaam malik li tax mu wax contraire ul te xadis bi dafa leer que ne yonent mi alayhi salaatu dañ koo laaj koo xam ne gëléemam daf ko rëcc dugg ci yeneen ni gëléem yoo xam ne walla mu gén dem ci àll bi est ce que da koy jàpp da koy toppe comme da koy considérer comme euh, am rëbb wala da koy considérer comme gëlee buñ yoroon ndax bu dee am rëbb rëbb dafa am bokkul xam nga par exemple ni ñuy jàppee booy rëbb bi ay am xam nga da ngay utiliser man nga utiliser xaj mukallabiin xaj yi nga xam dañ leen a jàngal a tu'allimunahum mimma 'allamakumullah ngeen leen di jàngal la chasse euh, bu ñu mooy ne xam nga loolu doo ko rey yow doo ko rendi am xar doo jël ab xaj ne ko zub ci sa gétt gi mu ñëw matt ab xaj ba ci baat bi yooyu après nga ñëw ne voilà euh, euh, dagan naa non non mooy ne rëbb ak ak li nga xam ne ci biir kër la ne animaux domestiques yi niñ leen di rendee loolu bokkul ak sànni ko flèche noonu déedéet mooy ne loolu doo ko def par exemple kii wu alors que bu dee nag ab rëbb la loolu da nga koy manta bu boobaa day dagan léegi nag imaam Maalik moom dane woon xar bu kii gëléem gu rëcc kenn du ko jàppalool te pourtant hadiisu dina Abu Raafi bi dafa ñëw leer na yonent mi alayhi salaatu salaam bañ ko ko laajee dafa ñu jàppe ko comme am rëbb mooy jëflanteeg moom comme ni ñuy jëflanteeg euh, animal boo xam ne dañ koy rëbb ngànt googu imaam Ahmad joxoon imaam Maalik ñu nit lool la ñuy wax ci ñii ndax xadiis yi waa waa jamaahir li ñu wax dafa leer gis nañ xadiis Seydina Jaabir bi bi ne woon gisoon nañ ko jotaay bii weesu ci muttafaqun alayhi nekk ci as-sahihayni ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog shuhadaa Uhud bi lam yusalli alayhim wa lam yughassalu julleewu leen julleewu leen te tamit sangu leen te julleewu leen na ko noon eh, xadiis sayna anas bi nekk ci ñoom sunan abu daawud imaam ahmad ak yooyu xadiis yu bari yoo xam dañu kenn sangu leen kenn sangu leen loolu nag mooy dëgër te mooy waxu jamaahirul ulama comme niñ la ko waxee min alxanafiyati walmalikiyati walshaafiiyati walxanaabila wa kadhalika isxaaq ibn rahawayhi wa abu kon loolu mooy li nga xamante ko noonu ibrahim an-naxa'i min at-taabi'iin it la wax ñoom seydina ataa ibn suleymaan ibn muusa ak ñu bari loolu lool lañ wax waa ahlu ci waa salaf yi kenn du du sang ki nga xam ne mooy martyr léegi kon bu ñu paree ci masala boobu di masala yi est-ce que dañuy sang martyr waaw walla déet léegi ban masala moo ciy tegu masala bi ciy tegu waa kay waa kay mooy masalaam bala ñoo dugg ci est-ce que dañ koy toxal mooy léegi est-ce yére yi nga xamante ne nii moom la ci génn àddina moom dañ koy dañ koy dañ koy yére yim soloon mooy martyr bi loolu dañ koy suule waaw wala déet wala doog dañuy ut yeneen yére comme ay percale daal di koy suule loolu wuute la ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ah imaam Ibn al-Qayyim raxmatullaahi alayhi traité na masala boobu ci Zaadul Ma'aad mu ne waqad ixtalafa al-fuqahaa'u fi amri an-nabiyyi an yudfana shuhadaa shuhadaa Uhud fi thiyaabihim hal huwa ala wajhi al-istihbaab wal-awlawiyya aw ala wajhi al-wujuub mu ne ala qawlayni athani adharuhuma wa huwa al-ma'rufu an abi hanifa wal awwal huwa al-ma'rufu an ashaabi shaafi'i wa ahmad mu ne moom imaam ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi mu ne boroom xam-xamu mooy boroom xam-xamu fiq yi de dañoo wute ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal gi mu digle ndax gis nañ ne euh, dafa digle que euh, ñu daal di mooy ma euh, ñi génn àddina keroog Uhud dafa digle ñu daal leen denc ak seeni yére ta ñu ñu mooy ñu denc leen ak yére yi nga xamante ne nii moom lañu génne àddina te gis nañu loolu gisoon nañu xadiis yooyu te gisoon nañu ci xadiisu Seydina Shaddad ibn al bi imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi solo mu ne keroog kaw kaw bi summa kaffanahu an-nabiyyu fii jubbati an-nabiy yonent bi alayhi salaatu salaam da koo sàng ci li nga xamante ne nii mooy yéere yonent bi alayhi salaatu salaam ay yéere boppam kon nga gis kon muy ñaari ak xadiisu Sayyidatu Safiyya bi li ñu gisoon tamit. que moom daf bi mu déggee ne euh, frère bi génn na àddina dafa ñëw indi ñaari yére ngir ñu daal di coy bi euh, say doom bi ne da yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di gis jigéen gi ab jigéen guy waaxu gi ñëw mu ne almar atal mara mu ne ndaw si ndaw si ndaw si ngir bu mu agsi ci néew yi fii Seydina Zubayr radiyallahu anhu nee na bi ma xoolee ma ne keede sama yaay li may nirool ma dem mu daal may puus ne ma bul yal na boo am xaraar ci suuf mooy yal na boo am foo dal ci suuf foo bul nekk ci jàmm lu tax ngay taxaw sama kanam mu ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax nga taxaw mu daal di taxaw ci saa sa ne ko damaa yëg ne dañ maa yëgal que ne sama frère dafa génn àddina ma indi woon ñaari yére yi ngir mu nekk li nga xam ne mooy càngaayam liñ koy sàngi ngir man koo denc ah na ñu gis benn bi ñu ñëwee di waajal Seydina Hamza fekk musila bihi gaa yi décapité nañ ko mais biñ ñëwee ba nar ko di ko waajal ñu gis benn ansaar yi boo xam ne nee na dañ koo def comme ni ñu ko def moom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib léegi nag ñu ne duñu il il est impensable ñuy jël ñaari yére yi di ko defal Seydina Hamza bàyyi ki nga xam ne mooy axuuhul ansaar yi bi ja alladhi bi gen bi ki nekk ci wetam di lansaar yi boobu léegi ñu kii leen daal di leen sànq ah! kon loolu di beneen affaire loolu noonu di beneen affaire boo xam ne kon da gis ne kon xadiis yi lan la lay wan lan la lay wan mooy dalay lay wan ne kon ah kon yëf yi mooy. yëf yi mooy kon yonent bi alayhi salaam am na ñoo xam ne ci shuhadaa yi dafa digle woon keroog Uhud ne woon nañ leen euh, euh, euh, nu mu tudd nañ leen nañ leen nañ leen kaffinuhum fii dimaa'ihim wa siyaabihim ngeen daal di leen làmbaayal sàng leen muur leen ci seen yére yeeg seen deret yi ngeen daal di leen suul am na ci riwaaya benn imaam an-Nasaa'i dane zammiluhum ba xadiis bu wér bi siyaabihim wa dimaa'ihim ne suulee leen mooy sàngaleen leen ci seen yére yeeg seen li nga xam ne mooy seen deret gi noonu léegi kon kon loolu mooy xadiis yooyu kon da gis ne yenn yi utilise na ay ay ay làmbaay am yenn yi mu ne bu leen leen suul leen leen ni ñu génne àddina loolu moo indi wute bi looloo tax nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu daal di ciy wute ñu ne waa léegi digle googu yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle woon digaloon ki nga xamante ne mooy euh, ñu daal di suhadaa yi ñu daal leen denc ci seen yére yi est-ce que loolu noonu mooy ne lu ci ko wàllu lu ñu sopp la ko waxe wala boog ci farata la que ku shahid bu génne àddina moom ci yére yim génn àddina rekk lañ ko mën a suura mu ne nag am na ñaari wax yoo xamante ne ñoo ci am mooy benn bi dañ ne lañ ko som benn bi ne wujub la mu ne deuxième wax bi nag bi moom mu ne imaam Ibn al-Qayyim mu ne li gina a lëng ci moom te gën a feeñ te gën a dëgër lim jàpp mooy deuxième wax bi mu ne te loolu lañ xamee imaam Abu Hanifa moo wax wax jooj rahmatullah alayhi këne faratala martyr bu génnee àddina yére yi mu génne àddina loolu lañ koy suul mu ne deuxième bi nag deuxième wax bi këne dañ koo sopp kese dañ koo sopp te mooy këne euh, li mu wax noonu këne nañ leen denc ak seen yére yi génne àddina loolu dañ koo sopp rek te mooy li gën a bu mais leen suulee geneen yéere tamit dara newu ci ay ay perkal loolu la kii wax muy imaam Ibn al ci Zaadul Ma'aad léegi nag moom dafa dëgëral bu njëkk bi ah mu ne waa léegi fekk mu tontu mu tontu ne bon waa yéen léegi yow boo waxee lii. Ah, mu ne boo waxee mu ne fa in qiila faqad ruwiya faqad rawaa Yaqub ibn Shayba wa ghayruhu bi isnaadin jayyid anna Safiyya arsalat ila an-nabi thawbayni liyukaffina fiihimaa Hamza fakaffanahu fi ahadihimaa wa kaffana fi al-aakhar rajulun aakhar mu ne léegi moom imaam Ibn al-Qayyim muy tontu ne waa léegi boo ne ah déet imaam Ibn al-Qayyim yéen yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne imaam ki euh, Yaqub ibn Sufyaan Eh, Yaqub ibn Shayba rahmatullah alayhi dafa solo ci sanad boo xam ne bu baax la këne Safiya mooy li ñu wax sànq sayyidatu Safiya dafa yónnee euh, këne euh, bon après ñaari yére ngir ñu daldi ci muur frère mu nekk làmbaayam ñu jël benn bi muur ko beneen bi ñu sànge ko ki nga xam ne mooy beneen góor muy lamsaar yi boobu mu ne léegi yow waa boo leen waxee loolu nag ah yow nga ne lii farata farata la ñu wuure ko géere yu génn àddina këne du luñ sopp rek mu ne léegi tontu bi lii la mooy ne xam Seydina Hamza li tax ñu defal ko lool mooy ne kuffaaru Quraysh ni qad salabu dañu koo dindi dañu ko dañ ko dañ ko dañ koo dépouiller complètement mooy ne Seydina Hamza ñoom dañu ko dépouiller complètement amul dara loo xamante ni nii moom lañ ko bàyyi lépp lañ lañ lañ lañ non seulement ni ñu xottee biir bi dagg resweeg yooyu noonu lañ def euh, daldi daldi euh, noonu lañ def ñoom kuffaaru Quraysh ni daldi koy dépouiller yére yim soloon yépp ñu dindi ko bàyyi ko noonu mu ne looloo tax wa baqaru an bakr wastakhraju kabida looloo tax yeneen ci ma saar saam daal di utiliser yooyu ba pare moom mu dëgëral lële waaye amaana li gën a dëgër loolu mooy du mënoo farata la ndax tamit am na riwaay yoo xam ne dana yeneen ci ma saar saam kaana yajma'u mooy bu Seydina Jaabir euh, Seydina Jaabir bi te gisoon nañ ko Seydina Jaabir dane yonent bi alayhi salaatu wa da doon euh, mooy bi ñuy gis masala yi keroog bi ñuy euh, bi ñuy gis masala yi nga xam ne ñoo jëm ci shuhadaa yi xadiisu Seydina Jaabir bi lan la waxoon mooy mooy mooy premier argument waa waa jumhur contrairement ak Hanafiya yi ah, mooy ne amarahum bi dafnihim fii dimaa'ihim yonent ma saa dafa wax ñu sàng leen ñu kii leen ci seen ci seen euh, euh, deret yi ba pare ci kaw lan la waxoon Seydina Jaabir dana mooy xadiis muttafaqun alayhi dane kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yajma'u bayna ar-rajulayni min qatla Uhud fii thawbin waahid yonent bi alayhi salaam da doon entre ñaari góor ñaari kooru ñu génn àddina ci jullit ñi keroog Uhud fii sawbin waahid ci benn mbalaan menn càngaay kon loolu loolu day wane ne affaire bi du loo xam ne farata la que ni ñu sàng leen ak yére yi ñu génne àddina ndax bu doon loolu fii nii mooy mooy bon da doon dajale par ñaar ñaar comme ni mu dajalee Seydina Amr ibn euh, Abdullah ibn Amr ibn Haram ak Amr ibn al ndax xarit la ñoon kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ne du farata comme li imaam Ibn al-Qayyim wax ne loolu la imaam Abu Hanifa wax li gën a dëgër nag mooy waxu imaam Shafi'i ak waxu imaam Ahmad que ne loolu noonu mooy lu ñu sopp la rek mooy man nañu jël yeneen ay perkaal yeneen ay keneen leneen feneen daal di koy defal looye waaye mënuñu ne que lool farata la que il faut ñu def ko. te gis nañ ci xadiisu araab yi bi biñ la waxoon kaw kaw bi yonent mi alayhi salaatu salaam yéeréem la jël daal ko bi jubbati ci yéeréem la ko sànge loolu lépp day wane ne kon affaire bi mënuñu taxaw ne kon affaire bi farata la euh, kon loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala wallahu taala alam léegi moo am beneen masala mooy kon ginnaaw bi gisee masalaam sang ak masalaam shahid est-ce que ci yére yum génne àddina lañ koy denc waaw walla déet muy masalaam est-ce que dañuy toxal ab shahid fi mu génne àddina martyr fa lañ koy denc walla walla lan walla dañu koy toxal mooy mën nañ ko jële foofu yóbbu ko par exemple ci almeer waa dëkk bi comme imaginer xare bi amoon ci àll bi est-ce que fa mu génn àddina foofu ci àll bi lañ koy denc wala on est obligé denc ko wala boog man nañ ko faa jële yóbbu ko ci biir dëkk yi walla rek euh, martyr boo xamante ne nii dafa dafa dafa dafa génn àddina comme bu koo xam ne Jurbel la dëkk génn àddina Tambacounda ci xare est-ce que kooku noonu dañ koy yóbbu ne comme que Jurbel la dëkk nañ ko fa yóbbu wala dañ koy denc sa toolu xare ba mu génn àddina Tambacounda euh, loolu nag mooy laaj bi euh. loolu mooy li nga xamante ne nii mooy laaj bi ah loolu boro euh, bokk nag nag buñ ko jaawalee benn am na masala bu muy nirool am na masala boo xam ne day nirool moom mooy masalaam euh, toxal ay néew mooy nit gaañoo fenn ñu jëlu ko fenn yóbbu ko beneen dëkk comme ku gaañoo France Sénégal la la la kii ay mbokkam nekk am wolof la ñu jële ko fii yóbbu ko foofu loolu bokk la masala bii de loolu moom mën naa nekk ndax ñoom Seydina Sa'id euh, ibn kii ñoom Sa'd ibn kii ñu tudd Sa'd ibn Abi Waqqas ak ñoom Seydina ñoom dañu génn àddina ci biti Medina ci village yi noonu Aqiq ñu jële leen fa daal indi Medina loolu bu mënul woon a nekk kenn du leen ko def kon loolu lool waxuñu côté boobu lii fii ñun li ñuy traité mooy masalaam ki nga xam ne moom shahid la est ce que mën nañ ko toxalam déet imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi di ñu tontu loolu mu ne bi muy wax ci mu ne bokk na ci ñuy jànge foofu mu ne anna as-sunnata fi ash-shuhada'i an yudfanu fi masari'ihim wala yunqalu ila makanin akhar fa inna qawman min alsaxaabati naqaluu qatlaahum ila almadina fa naadaa munaadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bil amri bi raddi alqatla ila masaaricihim mu ne li nga xam ne mooy sunna ci shuhadaa yi mooy ñu daal di leen denc fi ñu génn àddina mooy ñoom fi ñu génn àddina fa lañ leen di denc ndax lan ndax te duñu leen wala yunqalu ila makaanin aaxar te duñu leen duñu leen yóbbu ci beneen bërëb mooy duñ ne ah non dëgg la ay kii lañ mais nag bon dañ leen di euh, dañ leen di euh, dañ leen di euh, de dañ ne Euh, walam yunqalu ila mada te duñ leen dellu duñ leen euh, toxal yóbbu leen ci beneen bërëb budul foofu ah kon mu ne loolu rot na yonent bi alei saatu salaam wax loolu te loolu mu ko waxoon waxut ay nit comme niñ gisoon xadiis naa Jaabir bi ne bàjjanam ya bañ ko joxee ay kii yoom ay aw fas ak gëléem boo war waay ne ko demal gën ni sa néewu baay mooy seen mag ak seen sœur seen frère am ak sœur am yooyu ngir mu jëli ko indi ko Medina Seydina Jaabir ne ak nit ñu bari ñoo xam ne ñoo jëloon seeni néew jël leen Uhud di leen indi Medina ngir suur leen ci ñoom ñoom Seydina Jaabir bëggoon ko denc ci almeeru waa Bani Salima yonent bi alayhi salaam daal di leen woo woolu am ku mu yónni yebal ndaw ne nañu delloo ñi génn àddina ci seeni bërëb fi ñu génnee àddina kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër dañu koy tere nit génne àddina seen ab shahid ab shahid nga koy yóbbu feneen ah, te loolu gisoon nañ ko ci xadiisu seydina jaabir ibn abdillah radiallahu anhu wa arda foog naa nag ah, masala yooyu lañ waxoon masala yooyu lañu waxoon kene oh. moom lañuy gis incha allah mu jëm ci wàllu masala shuhadaa yi euh, bu dee fàttew ma leneen attend attendez ma xool est-ce que dañ koy jullee lañu waxoon est-ce que dañ koy sang est-ce que yére génne àddina lañ koy denc est-ce que mën nañ koo toxalam déet waaw loolu la woon de lool la woon lool la fàttalekuma beneen masala euh, boo xam ne man nañoo koo gis ci masala shuhada yi ci wàll wi te ne kon loolu kon ci kaw noonu kon lañuy euh, xanaa rek yokku leen loo xamante ne nii loolu waxoon nañ ko muy këne këne mën nañu denc tamit ay nit ci benn xabru mooy dencandoo nit ñu bari moo xam ñaari nit walla ñett ci benn xabru ndax yonent bi alayhi salaatu salaam da doon denc ñaari nit wala ñett ci benn xabru waaye tamit ngeen ciy boole di xool ana kan ci ñooñu ñuy boole kan moo ci ëpp lu mu jël alquran waaw ndax ahlul qur'an hum ahlullah kon nag ahlul qur'an ahlullah ñoom lañuy jiital ci lépp yonent bi aleyhi wassalaam keroog néew yi li mbir yi metti metti lool la laaj ana kan man hum man haulaai aktharu axdan lil quraan aw kama qaal kan ci ñii mu ëpp jël ci alquraan fa ida ushira ilayhi qaddamahu fi lahd mu jiital ko mooy ne nag xoola euh, kër gi topp ci daaru duniyaa di suñu dund gi muy këru barzax yonent bi aleyhi salaatu buy boole sax mooy day jox priorité ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne moo ëpp lum jël alxuraan lan ngay xalaat ci kaw suuf waaw kon lool la ñuy leen di jiital di leen reconnaître seenu ngëneel te ni ñu jiitoo fii ci àddina noonu lañuy jiitoo ci xabru yi comme ni yonent bi alayhi salaam def yawmal qiyaamit lool la ndax danaan bo yi dañ naan ko jàngal te ngay yéeg kama kunta aw tatlu fil euh, kama kunta taqra'u fi fi dunya comme ni nga doon jàng alxuraan noon nga ca àddina noon ngay jàng di yéeg mooy sa ascenseur kon nag insha allahu taala walillahi alhamdu wal minna kon pare nañu li nga xamante ne mooy ci masala yi nga xam ne insha allahu taala yooyu lañ gis te yooyu lañu fàttale ko loolu lañ gisit boroom xam-xam yi suñu boroom xam-xam yi daal di koy wax ci masalatu shuhada kon léegi euh, lan moo ñu dese lan moo ñu dese comme que jeexal nañ njàngat yi li ci tegu woon mooy daldi def firi bu gaaw aaya yi nga xam ne ñoo ñëw ci suuratu Ali Imran di ñetteelu suuraat ci alquran boobu Faatiha Baqara Ali Imran moo ci tegu muy ñetteelu suuraat boobu suñu boroom subhaanahu wa taala di ñu fa nettali qissatu ashaabu Uhud di ñu nettali xew-xewu ñii nga xam ne ñooy ñu génn àddina Uhud di ghazwatu Uhud foofu la ko nettali comme ni nga xam ne ghazwatu Badrin mu nga ko nettali fan suuratul anfaal wala suuratul voilà mooy suuratu Badrin dañ koy wax mais mooy suuratul anfaal kon niñ defoon ci yooyu incha allah lañuy def eh, ngir daldi gis ci lu gaaw kon ñu gis alquran moom ni muy nettalee xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ni ñu fi amee xam nga nit mën nay liir alquran liir liir lépp nga ne ko histoire Badr moom fan lañ ko nettali du ko xam tem mu foog ne ali imran la ndax lim tudd ne walaqad nasarakumullahu bi badrin tem mu dégg badr goog waaw mu ne ah waaw dégg naa ko foofu kon de ali imran la alors que du loolu ali imran da koo junju rek waaye fi mu nettalee qissatu badrin mooy suuratul suuratul anfaal lee mooy bi muy waxe ci butin de guerre yi ak yooyu nafal yi foofu noonu la ah suuratul Ali Imran bii nag da nettali ñaari xare ña mooy aaya yi ñuy gis nii yi ñu war a gis insha allah ghazwatu Uhud la mais wax naa la ghazwatu Uhud te suba ga dafa am beneen xare bu am xare boobu tuddaale na ko ci aaya yi ñu war a gis nga xam ne mooy wax ci nettali xare Uhud tuddaale na ci xare boobu moo tax yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom xare Uhud ak boobu noonu benn lañ ko def loolu boo fàttale ko bañ doon tudd nombre xare yonent bi alayhi salaatu salaam wuute yi ci amoon yu bari loolu la woon mooy xare yoo xam ne dañoo jege ñoo comme ghazwatu Xandaq ak Qurayza comme bii Uhud ak bi ci tegu am ca suba ga loolu noonu am ñoo xam ne benn xare lañ ko jàppe am ñoo xam ne dañ ko rëg dañ ko compter xare yu wute ba loolu moo tax nombre yi ginaaw gi final bi c'est normal nga ngeen wute nombre ci ñaata xare la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare ah a suuratu ali kon wax nañ la fa boroom subhaanahu wa la imaam ibn Isaaq raxmatullah alayhi daal di wax mu ne fa kaana mimma anzala allahu tabaaraka wa taala fi yawmi uhud min alqur'aani sittuuna aaya min aali imraan fiiha sifatu maa kaana fi yawmihim daalik wa mucaatabatu man caataba minhum mu ne moom imaam ibn isxaaq mu ne fa kaana mimma anzala allahu tabaaraka wa taala fi yawmi uhud min alqur'aani min alqur'aani sittuuna aaya mu ne bokk na ci li nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala mi barkeel mi te daal di wàcce ci xare uhud ci alqur'aan soixante aaya min ali imran yoo xam ne ñu ngi nekk suuratu ali imran ah, ridwaanullahi alayhim mu ne fiyaa sifatu ma kaana fi yawmihim zalik foofu la yàlla def description wax li nga xam ne moo xewoon keroog bés boobu muy bés boobu ci xare bi waaye tamit daldi ci réprimander ñi nga xam ne ñoom la réprimander ci ñoom corriger ci ñi nga xam ne ñoo tarxiis keroog ci ñoom ci saxaaba yi radiyallahu anhu daldi leen corriger ndax al-itaabu du jóge ci ki nga lu dul kii nga xam ne dalaa sopp koo gis mu lay yedd yeddaan yedd mooy al itaab mooy koo gis mu yedd mooy dalaa bëgg ndax ku la bëggul loolu la way ko taaraab ba doon wax itaab du jóge ci lu dul koo xam ne dalaa sopp sinon ku la soppul dalay bàyyi ci say erreur ngay gën suux jàpp ne yow li ngay def baax na ngir ñépp gis ni kii lii la dëkk wala sax mu divulguer ko mais ki la sopp dëgg moom moo lay yedd voilà kon mu ne sittuuna aaya moo ci wàcc léegi nag aaya yooyu noonu mu ngi commencé ci aaya 121 suñu boroom subhaanahu di wax wa id ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'miniina maqaa'ida lil-qitaal wallaahu samii'un 'aliim fi nga xam ne ci lay wax naan yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy aaya 121 dinañ ko gis foofu noonu la commencé ba aaya bi nga xam ne mooy aaya 179 boo compter loolu nag ba cent soixante dix cinquante huit aaya la mais comme que dafa jege soixante arab yi dañuy def lool di waxe noonu ne sittuuna aaya sinon sittuuna aaya aaya yi tegu après nooy ne waxul ci xissatu euh, Uhud mooy ba fi aaya bi naan cent soixante dix neuf maa kaana allahu ma antum alayhi xataa yamiiza alxabiisa min altayibi wa maa kaana allahu liyutlicakum ala alxayb walakina allaha yajtabi min rusulihi man yashaa fa aaminuu billahi wa rusulihi wa in tu'minuu wa tattaquu falakum ajrun aziim foofu noonu ca la euh, yem kon mooy aaya yooyu noonu inchaa allahu taala moom lañu war a gis tey tàmbali ko tey ndax dese nañ quelque waxtu dama yaakaaroon ne jataay bële lañ koy tàmbali waaye insha allah ñu tàmbali ko tey kon suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne ci aaya yooyu di wax ci suuratu aali aaya yu gudd la nag bu bariwul woon dañuy liir lépp ba pare door koo def waaye dafa gudd foog naa suuratul kahfi côté bañ ca doon gis ca muslim euh, ca jamono jooju eh, noonu lañ defoon waaye bii dafa gën a gudd ndax euh, dafa gudd moo tax jàng lépp boo jàngee lépp bon day kii kon suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne baada a'uudu billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi rrahmaani rrahim wa id gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaa'ida lilqitaali wallaahu samii'un 'aliim id hammat taa'ifataani minkum an tafshalaa wallaahu waliyyuhumaa wa 'alaa llaahi falyatawakkalil mu'minuun walaqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adillatun fattaqu llaha la'allakum tashkuruun muy aaya yooyu ilaa aaxiri al aayaat yooyu noonu moo wàcc di wax ci suuratu kon aali imran di wax ci suuratu Badr gazwatu Uhud kon suñu boroom ne wa id gadawta yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fàttalekul ba nga xëyee génn ca bëccëg awwalu nahaar ca bëccëgam yénne madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam min ahlika génn sa kër génn sa réew di génn sa dëkk boobale di madinatul munawwara tubawwi'ul mu'miniina maqaa'ida lil qitaal di waajal li ngi nga xamante ne nag mooy di waajalal jullit ñi di leen positionné comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon keroog bi nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam ci la accès Uhud ni mu def mooy dafa commencer occuper le terrain bi nga xam ne ci lañ fexe ba accès euh, foofa la ci xuru Uhud dafa commencer daal di occuper fi gën baax ci xur wi jël gannaawam daal di koy teg fi nga xamante ne nii ah mooy ginnaaw montagne bi nga xam ne daal di kenn du ko fa mën a jóge mu daal di jël ñi nga xam ne xam soona menar rumaat ñi nga xamante ne nii ñooy cinquante personnes ci ñi nga xamante ni ay tireurs d'élite lañ ne leen nag teg leen ci kaw fi nga ay fettkat lañ teg leen ci kaw montagne bi waaye def may sara ak may mana jël ci wàllu ndejooram daldi teg kenn moom alayhi salaatu wassalaam ci wàllu càmmiñam mu teg kenn daldi jël draapo bi daldi koy jox sayyidina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr anhu wa ba pare nag wax ak jullit ñi ne leen nag bu kenn xare tey lu dul ma daldi ciy joxe ndigal loolu nag lañu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di nettali fii di ko nettali di ko fàttali naan ko wayit fàttale ko yow sang bi it radawta ba nga xamante ni nii ci nga xëy men ahlika jóge fi nga xamante ne nii mooy sa dëkk jóge war a génn ca sa njaboot waaye ba nga xëyee foofu ne le yóbbu nga tubbaw yoo ngay daldi leeralal almu'miniina ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla te àndoon ak yow ci xare boobale maqaa'ida lil qitaali fi ñuy teg fi ñuy nekk ku nekk position bi nga war a nekk ngir waajal li nga xam ne mooy jàmmarloo kuffaaru quraysin yi mu ne boo boobale ba ngay def loolu yow alayhi salaatu wassalaam wallaahu tabuur yàlla sami'un xam na dégg na keroog la ngeen di wax yépp dégg na ko keroog lang leen wax ak lang leen joxar beeg lañ la tontoog yooyu yépp ba ngeen di teg foofule la fa xew yépp xam na li ngeen doon wax waaye xam na li nekk seen biir yi ngeen nëbbu tamit moom xam na ko de kon wallaahu te buur yàlla ali samiun aji déggaa koon la alimun aji xamaa koon la kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la suñu boroom subhaanahu wa taala daldi ubbee li nga xam ne mooy qissatu ashaabu Uhud di suñu sang yi di xare Uhud ñoom loolu la ko génn la ko ubbee moom alayhi moom mu ne subhaanahu wa taala id hamma taifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuun mu ne id hamma taifatan fàttalekul ba nga xamante ne nii ci la namm daal di bëgg taifataani ñaari ñi nga xam ne mooy ñaari kuréel yi ci yéen jullit ñi an tafshala daldi génn ci seen mbooloo mi keroog bi nga xamante ne nii ci lañu gis munaafiquun alkibaar yi ala rasihim abdallah ibn ubay ibn salul kàccoor bu mag bi di naafiqu bu mag bi gis nañ keroog li mu def ñëw ba nga xam ne ñu agsi ci terrain de bataay bi amul dara lu des lu dul waajal nag war a jàmmaarloog noon bi kuffaaru Quraysh ni ak seeguñ ndax gisaguñ woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax bul fàtte comme lañ ko gisa woon mooy dafa laaj ki nga xamante ne nii ana kan moo ñu yóbbu ba ñu àgg fi ñu jëm ca Uhud te kuffaaru Quraysh ni amul kenn ci ñoom koo xam ne dinañu yëg ci noonu lañ ko daal di tegtale ba yóbbu ko looloo tax kuffaaru Quraysh ni même liñ ne woon ci wet gi ñoom yëguñu woon ne alayhi salaatu wassalaam agsi na ci xuruxut kuf ki nga xam ne nag mooy mooy rasul munaafiqiin di Abdallah ibn Ubay alayhi la'natullah gisoon nañ ne ci la ne woon dem ba foofu ba dara desul nag lu dul ñu taxaw kampe di xaar kuffaaru Quraysh ni mu daal di dellu ginnaaw ñu ne eh waaye kii lu muy def nii way Abdallah ibn Ubay Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram di waalidu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma wa ardaahuma daal di koy top ne ko hey yéen yéen moom mu génn ànd ak trois cents personnes yoo xam ne dañoo ànd ak moom moom Abdallah ibn Ubay al-munaafiqul kabir moom di mbokkam yi ci naafiq yi daal di ne dem ñu ne ko ba mu leen dabee di Abdallah ibn Amr ibn Haram ne ko yéen yaa qawmi yee yéen samay ñoñ waay waay bu leen gàcceel seen yonent ginnaaw bi ngeen xamee ne gi gàcceel seeni ñoñ tamit bi ngeen xamee ne xadara ma tarawn bi nga xamante ni ci la xew lii ngeen gis ngeen xam ne xare rekk fi sës nan ngeen mën a rocceekoo armée bu toll nii ngeen rocceeku bàyyi ñu fi alors que suñuy noon ñu nekk 3000 ñun ñu ñëw ak 1000 personnes ngeen rocceeku yéen 300 nar a dem way seetaat leen li ngeen def waaye waay waay bu leen gàcceel seen yonent alayhi salaatu wassalaam te bu leen gàcceel seeni ñoom daal di leen livre fii ñu ne ko waay c'est que yow abdallah ibn amr ibn haram ubay ibn salul ne ko waaye li nga xamul mooy ne fii law alimna qitaalan bu ñu xamoon ne xeex dina am de kon lattabanaakum wat naa ne kon doon nañ des ak yéen fii nii ci toolu xare bi waaye ñun daal man mi nga xam ne mook expert de guerre laa ñii nga xamante ne nii ci laa ci laa eh, analyser situation bi mooy ne xeex dafay naru la am man nag moom ay nekk fi di tardeel sama bopp ci yoo xamante ne génn ba ci àll Uhud bi montagne yi tiim la nga ne fi taxaw fi te foo xam ne xeex du fa am man nag yooyu bëgguma ko quoi ndax man kilifa laa man Abdallah kon nag ma ne fii xeex du fi am quoi man bu ma xamoon ne sax xeex dina am ma daal di toog waaye nag xeex dafa dul am ñu dem gis nañ ne keroog bi nga xamante ne nii ci lañ def loolu ñoom naafiq yi yóbbu trois cents personnes keroog am na ci jullit ñi ñoo xamante ne nii ndax dëggu nañ ay saxaaba yu dëggu yoo xamante ne tuutee des ñu ànd ci groupe boobu bañ gisee ñooñu dem ñooñu jëm lañ gisoon ci riwaaya Seydina ci xadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah comme nim nee saxiix yi mu man li mu kontaane ci aaya boobu noonu id hamma taifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuun mu man aka mooy aaya boobu bi muy bi muy mooy gàcc la doon niru ci ñoom bi suñu boroom nee wallaahu te buur yàlla waliyuhuma moom mooy ngoo seeni mbir te mooy occuper seeni mbir dëgëral seen xol ba duñu ànd ak naafiq yi ndax ñoom lay soo bi munaafiqiin ñooñ duñu ay naafiq ñu set lañu de imaam jaabir da doon bàkkoo aaya bi aaya boobu nag loolu noonu xew-xew boobu kon ci qissatu Uhud moom la aaya bee di wax ne wa ne idhammat yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fàttalekul hammat ba nga xam ne ci la bëgg daal di bëgg hammat taa'ifatun benn mbooloo ci yéen te mbooloo yooyu noonu an tafshala ñu daal di échec ñoo ñu daal di daal di déserté bàyyi leen fi yéen ñi ngeen àndal daal di ànd ak naafiq yi keroog di ñu génne waxoon nañ la taa'ifataani ñaari kuréel yooyu yooyu ñoo doon waa bani salima ak banu haarisa radiyallahu taala anhum wa ardaahum muy waa banu salima bokkoon ci waa xasraj ak waa banu xaarisa ci waa aws ñooñu noonu ñooy bo yi nga xam ne tuuti ko da desoon ñu àndoon ak naafiq yooyu malgré li ñuy dëggoo waaye suñu borom ne wallahu te buur ya waaye nag malgré li naafiq yi def waaye wallahu il ne ci suñu borom subhaanahu wa taala mu ne wallaahu waliyuhumaa te suñu boroom mooy ki nga xamante ne moo leen di fegal ñaari kuréel yooyu di bani salima ak bani xaarisa ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy défection wu naafiq yi bañ bañ cee ànd kon nag wallaahu waliyuhumaa wa ala allahi ci buur yàlla kese moom dong kepp rekk kese fal yatawakkali na daal di wëkkeerlu al-mu'minuuna ñi nga xamante ne nii ñooy gëm yàlla mooy ñi nga xamante ne nii ñoo gëm yàlla bu ñu moom nañuy ut ndimbal ci suñu boroom te tamit di dimbalu ko ci boroom bi subhaanahu wa ta'ala bu ñu won ndimbal ci kenn ndax yéefér yi naafiq yu bon yi baleen leen ñu dem moo taxin Abdallah ibn Amr ibn Haram gis nañ keroog lim leen tontu nee na leen su booxun ma leen aca dem leen seen yoon waaye dem leen seen yoon buur yàlla de dina leen remplacer ñu gën yéen ak seen mbooloo aca ñibbi leen bu comme ko lool la kon suñu borom ne wa alallahi te ci buur yàlla fal yatawakkalina wàkkeerlu almu'minuuna ñi nga xamante ne ñooy war ñooy woy gëm yi de mu ne wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun mu ne nag fàttaliku leen walaqad nasarakumullah buur yàlla di dimbali woon na leen bi badrin keroog ca xaswatu badr wa antum te yéen jullit ñi keroog azil la mooy ñu néew ngeen mooy seen lim bu ñu ko comparé ak kéeféer yi keroog mooy ne presque doon ngeen woon dara mooy ñoo xamante ne ñu trois cent quinze trois cent treize wala yooyu at mooy wuute yi ci amoon trois yi daal ak li ci teg ñi li nekk ay mille wala neuf cent jëm mil waaye xam ngeen ne ñaari kuréel yooyu ñooñu nga xam ne triple nañ leen seen nombre mooy kon wa antum azilla keroog bi leen borom bi subhaanahu wa ta'ala di dimbali yéen da ngeen a néewoon waaye wa antum azilla waaye tamit bim bim leen di dimbali moom borom bi subhaanahu wa ta'ala da ngeen a nekkoon ñoo xamante ne nii ci wàllu arme kawtu ci wàllu armement waay waay presque yoru ngeen woon dara buñ leen comparé ak ñi nga xamante ne nii mooy armes yi nga xam ne ñoom la Abu Jahlin ñooy doon drainer keroog kon nag fa yàlla bu ne moo leen dimbali keroog Badar ñi nga xam ne ñu néew ñeen kon nag fattaqullaha kon nag na ngeen ragal buur yàlla bi def loolu de ci situation yu difficile yooyu mu dimbali leen la'allakum bu ngeen ko defee rek tashkuruna mooy ne yéen jullit ñi gis ngeen lii leen daloon keroog euh, Badar lim doon metti metti metti metti bu ngeen bëggee sant lim doon metti metti metti suñu boroom subhaanahu wa ta'ala keroog daal dina leen dimbalu de kon nag mooy ne ku bëgg dimbalu yàlla tamit noon ngay def de kon mu ne kon wallaahu fattaqullaha ragal leen yàlla la'allakum tashkurun bu dee ne nekk ngeen ñoo xamante ne ñuy sant buur yàlla ngeen ko na ko ragal istaqulu fàttalekul ba nga xamante ne lay wax lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min almalaikati munzalin suñu boroom subhanahu mu ne is taqulu lil mu'miniina fàttalikul yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ngay wax way gëm yàlla yi alay yakfiyakum ndax doyu leen ay yumiddakum mu daldi leen bëbb bëbb daldi leen yubba mooy mooy mooy yokkal leen dimbalee leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin daldi leen dëgëral dimbalee leen dimbalee leen bi ci trois mille ci malaakaam yu tedd yi munzalin yoo xam ne maa leen di wàcce balaa <laughs> kay in tasbiru bu ngeen muñee wa tattaqoo ngeen ragal buur yàlla wa yaatuukum min fawrikum seen noon yi waa Quraysh dikkal leen ci seen kanam haadaa fii yumdidkum seen borom de dina leen dimbalee bu boobaa rabbukum seen borom waxuma trois mille waaye bi xamsati alaafin min almalaa'ikati musawwimiin dina leen dimbalee cinq mille malaaka yoo xam ne dañuy am màndarga yu ñu leen di ràññeewe xam ne ñii kat ñooy malaa'ikatu rahmaan waxoon nañ xadiis kii nii aaya bii nii boo fàttale koo gisoon nañu ko muy boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute est-ce que lii nii muy wax it taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salaasati alaafin min al munzalin est-ce que aaya bii nii ghazwatu Badr lay wax wala ghazwatu Uhud gisoon nañ na jumhuurul jumhuurul ulama ñoom dañu ne noo xadiis bi côté bii li nga xamante ne nii moom lay wax mooy ghazwatu Badr lay wax te loolu moom la imaam ku mel ni imaam al-Hafiz al moom loolu loolu ci la jéng jëmoon ndax loolu lañ gisoon ci qissatu ghazwatu Badrin loolu andi woon ko mu ne wax ndax bin bindee baabu ci kitaabul maghazi dafa def baabu buntu qissatu ghazwatu Badrin lii da mooy nettalib xare Badar wa qawlillahi ta'ala ak waxu buur yàlla mu walaqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla fattaqu allaha la'allakum tashkuruun id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salaasati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin balaa in tasbiruu wa tattaquu wa ya'tuukum min fawrikum haadaa yumdidkum rabbukum bi xamsati aalaafin min almalaa'ikati musawwimiin وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم muy aaya yii nii nii nga xam ne ci lañu toll moom la imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal di indi li nga xamante ne nii ci su qissatu ghazwatu Badr di aaya yi mu indi juste après mu bindee bunt bi loolu la indi moo tax moom dafa jàpp ne aaya bii nii waa Badr lay wax mooy comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisata loolu kom li imaam al-Hafiz ibn Hajar waxoon mu ne wa hiya qawlul akthar wa bihi jazama Daawudi mu ne wax ji ke ne id nasarakum allahu bi wa laqad nasarakum id taqulu lil mu'minin ba wax jullit ñi ndax doyul seen boroom daal di leen dimbalee trois mille malaaka yoo xamante ne nii yu ñuy wàcca la ne balaa dina aha kay bu ngeen muñee à condition bu ngeen muñee wa tattaqu ngeen ragal yàlla nag wa ya'tukum min fawrikum seen noonu ñëw dikkal leen ci seen kanam bu boobaa seen borom waxuma 3000 mais dina leen yokk li nga xam ne mooy 5000 malaaka gisoon nañ ne yooyu imaam al-Hafiz dane woon wax jooju moom la imaam al-Hafizul Bukhari yi jeng te loolu noonu moom lañu ëpp ci borom xam-xam yi wax mu ne wa bihi te ci wax jii ne Uhud lay wax fii jazamal Daawudi imaam ad-Daawudi ci la. cila cila ci la moom la jàpp ne mooy li gën a kon am ñeneen ñu ne nag déedéet que wax jii nii du du ghazwatu Uhud Badr lay wax de waaye li muy wax mooy ghazwatu ghazwatu Uhud lay wax te wax jooju ki ko wax mooy sayyidina Mujaahid ak Ikrima ak naka noonu ad-Dahhaak naka noonu imaam az-Zuhri ak Muusaa ibn Uqba ak ñeneen ñoom dañ ne li déedéet lii nii keroog fi muy wax. mooy fi nga xamante ne nii mooy ghazwatu Uhud bii lay wax waaye du Badar lay wax comme li ñu ëpp wax ndax dañ ne li tax suñu borom indiwlu leen benn malaaka keroog Uhud lu dul ñaari malaaka yi nga xam ne moom la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne woon ñoom laa gis muy Jibril ak Mikaal ñuy défendre yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñooñu yore suñu borom da leen digoon ne leen dina leen jàppale léegi nag ñii nii mooy boroom xam-xam yi ñu la lii dimal ñu ne ñoom comme que dañoo daw mooy ñu bari ci ñoom ñenn ñi dañoo ndaw ñeneen ñi di jàpp na yonent bi sa sambra yi nañ ko mooy ne nañu waroon a taxawe taxawuñu ko ba pare rumaat yi am ci ñoom ñu mooy yonent bi yu salaatu salaam looloo tax suñu boroom wàccewu leen dimbalee loon benn malaaka tàntaa wax bu njëkk bi muy li ëpp wax te loolu ci li imaam al yi wax rahmatullah alayhi ñoom dañ ne li taax nag suñu boroom mooy ne dimbalee na leen keroog Uhud li non Badar li nga xam ne mooy 3000 malaaka mais cinq nga mais 5000 yi mu wax nag ndax keroog Badar ñoom taxaw nañu daal di jàmmaarloog gaa yi de daal di xeex ba gañe sax ñu ne noo xam nga lan moo tax suñu boroom indiwul 5000 yi te loolu gisoon nañ ko boobale comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam Ibn Abi Hatim daal di soloo di sanad boo xam ne bu wér ila Shaabi imaam al-Shaabi këni keroog Kurz ibn Jaabir al-Fihri ndax est-ce que fàtte nga Seydina Kurz ibn Jaabir al-Fihri keroog di xës waa Badar waa waa di leen Badar moom de da ne woon moom Seydina Kurz ibn Jaabir al-Fihri fekk jamono yi moom tuubagul woon dane woon waa Quraysh bés bu ngeen demee fi ngeen xamante ne nii di xare jullit ñi ba mu déggee Badar di xare war a waajal di xare julli ñi nag Quraysh ñoom bañ ko yëgee ñoom Kurzum ne Jaabir dana woon way yow Quraysh man dafa ñëw proposé Quraysh ne leen man dama leen di dimbali daal di leen ëndil ci samay ñooñ ay xa ñoo xam ne ay ay xarekat ngir ñuy jàppale leen ci xare bi ñoom nag ba ñuy gisee nag début xare bi laata ñuy gis ne ñu gañe leen ba Iblis daw de ci sooratu Suraaqa ñoom nag indiwuñu Kurz nu Jaabir ak siwul te ñëwul ndax day bañ ni dal gaa yi waa Quraysh dal ko suñu boroom nag tax cinq mille yooyu mu ci teg indiwu ko kon loolu mooy wax yi nga xamante ne mooy am ci moo wax ci mooy ñaar yi am ci yooyu ñii ne ghazwatu Uhud lay wax ñeneen ñi ne déedéet xaswatu badrin lay wax wallahu taala kon suñu boroom ne balaa nit taqulu fàttalekul ba nga xamante ne yow sang bi alayhi salaatu wassalaam ngay wax lil mu'minina di wax ñi la gëm di way jullit ñi alan yakfiyakum ndax doyu leen an yumiddakum rabbukum seen boroom daal di leen dimbalee bi salaasati alaafin ci ñetti trois mille minal malaayikati ci malaayika yi munzalin yoo xam ne dañuy wàcc balaa aha kay in bi bu dee de dangeen a muñ wa tattaqoo te ngeen ragal yàlla wa yaatookum min fawrikum haada ñoom seen noon yi di kuffaaru Qurayshi ni dëkkal leen seen kanam nii de ak seen mbooloo ak seen ngàngoor na a xare gi yéen fës leen boom de yëg leen ne bu boobaa yumditkum dina leen dimbalee kom seen borom bi xam xamsati alaafin mu almalaikati musawwimin ci juróom cinq li nga xam ne mooy al malaaka yoo xam ne dañ leen di ràññee de mu ne suñu boroom nag ne wama ja'alahu Allah ci kaw ñi ne bal ghazwatu Badr la te ñoom ñoo ñu ëpp te amaana insha nag loolu sax mooy li gën dëgër suñu boroom ne wama ja'alahu Allahu illaa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi suñu boroom ne nag yónni gi mu yónni malaaka yi keroog comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon ne leen fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan ne doon dem leen ci xare bi yéen sama malaaka yi bu ngeen demee fadribu fawqal a'naq dee dóor ci kaw loosi wadribu menoom kol la banaan dóor leen ci yéeféer yi fépp foo xam ne dafa am articulation kon nag suñu boroom ne gis nga nag loolu ma den defaloon keroog Uhud Badar suñu boroom ne defuma ko de wa maa ja'alahu Allahu buur yàlla deful loolu de illaa bushra lu dul bégal leen ma inna qulubukum bi ngir tamit seen xel daldi ci seen xol yi daldi ciy dal ba ngeen xam ne bu ngeen gisee malaaka yi ngeen gis ñoo xam ne na ngeen dem ba dàqi leen ba dem ba leen di rey ñu ne këlëg daanu ngeen xam ne ñii reyu ngeen leen seen xel daal di gina dal seen fit dal di dal wa man nasru yëg leen ne nag ndimbal ndimbal nekkul illaa min indillah gis nga nag ndimbal nag nekkul ci li nga xamante ne nii mooy ci buur yàlla de ndax bu ko sooboon mu duma yéeféer yi yépp benn jullit du génn mu daldi duma jullit ñi ndax moom moom kooku mooy borom bi subhaanahu wa taala wa man nasru jullit lu ma man di am ci ngañaay na yëg ne kat bu mu taxaw di bàkku naan cay waay man anam nu diw man maay doomu diw man maay doomu diw bu demewul woon nii dina ma jaaxal waay baay guerrier maam guerrier maamaati maam guerrier man manu manumaa doon lu dul guerrier suñu borom ne ah ah déedéet nun nation diw waay waay ku ñu laal xam ne duñu seen morom suñu borom ne a ah, bu leen waxe noon de yéen nit bu kenn waxe noon ndax waman nasru ndax ndimbal nekkul nag di jóge ta dut bàyyeekoo illaa min indillah ndimbalan nga ñaay du jóge illaa min indillah lu dul ci borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo noot ci nguuram de al-hakiimi ki nga xamante ne mooy ki xereñ mu ne nag boo gisee ma def lii yónni malaaka yi keroog ñu daldi duma gaa yi waaye tamit fii nii lu mel nii dal leen ñu daal leen duma duma yi nga xamante ne nii mooy metti yi mu ne dama ko def li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fa yanqalibu xaayibin suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daldi wax wax am solo joo xamante ne nii kene li nga xamante ne nii mooy xikma bi nekk ci le fait mu def xare yi daldi def warataal xare digal jullit ñi li nga xamante ne mooy xare mu ne lii la de yoo xamante ne nii mu ne daldi ci daldi ciy diviser ñi nga xamante ne mooy kuffaar yi daldi leen diviser ci ay parti ne ñenn ñi suñu boroom dafa def lool jàppale leen keroog Uhud waaye tamit taxawal jihaad ilaa yawmid diin di fu fu caaxaan ne rek mooy ne dëgg nga fa ndax sinon kon mooy àddina bi mooy yàqu mu ne nag boo gisee ma def loolu keroog jàppale leen ci malaaka yi ñu duma gaayi ba duma yu metti ñoom ñoom Abu Jahl nag ñoom Uqbat ibn Abi ñoom Uqbat eh, ñoom eh, Shaybat ibn mu ne li yaqta tarafam ngir suñu borom daldi alak tarafam benn mbooloo min alladina kafaroo ci ñi nga xamante ne ñooy weddi yàlla kon première partie ci yéeféer yaa ngoog li daal ji at jóg mooy ñenn ñi ci yéeféer yi suñu borom alak leen nag alak googu mu ngi ko doxal ne ci loxo jullit ñi lay jaar min alladina kafaroo ci ñi nga xamante ne ñoo weddi yàlla lool mooy première bi kon mooy mu alak leen mu ne aw yak bi tahum wala mu gàcceel leen jaare ko ci seeni loxo jaar ci ak seenu mer nga xamante ne nii la taxoon ñu jóg comme ñoom Abu Jahlin nga xam ne neewoon na affaire bi promenade de santé la waaye waaye nañ leen dem waaye Badar bu ko defee du ñu dëpp fenn ba leen Abu Sufyaan ne dëpp yónnee ne dëpp leen mu ne fenn lañ dul dëpp hatta narida badran hatta narida badran fekk demuñu faat dañuy dem ca teenu Badar foofule Badar daal di fay wàcc wanustal xamra ñu daal di ñuy servir nag li nga xam ne mooy sàngara yi waa wa nakul wa wa wa wa wa ta'zifu bin alqiyan musiciens yi daal di ñuy woyal ba pare nag ñu daal di nag rey li nga xam ne mooy aljuzur rey ci gëléem yi nag mu nekk noos gu retentissant arabe yi dégg suñu génn ñun waa Quraysh ba bu boobaa nag amatul kenn koo xamante ne ku ñuy ñemeeti di ñu waxati dara baa nga ñuy jéem a menacer sa xel di ko xalaat fukki yoon bala cee sa xel a dem mooy boroom nag ne. gis nga beneen façon bi tax leneen objectif bi tax ma daal di def jihaad am mu ne aw yàq bi tahum wala ma daal di leen gàcceel toroxal leen delloo leen ci seen mer gu metti gi nga xam ne la taxoon ñu ñëw ñoom kuffaaru Quraysh nii duñu ko am de waaye tamit lool la def Uhud Uhud noonu la def mooy kuffaaru Quraysh nii keroog bi ñuy jóg dañ ne woon ñun gis nga dañuy faxe briser nag li nga xam ne mooy embargo bi ñu teg ba ma mënat ñoo dem Sham waaye loolu comme liñ koy gise ci jataay yi ni ñëw yeneen jataay yi fii ba ci dunduk yonent bi alayhi salaam lépp dinañ gis ne Quraysh malgré seen kiiwu Uhud bi ñoom dañu foogoon ne day tax jullit ñi ragal leen ba seen fukki xel dootul xalaatati seen caravane quitté fi ñu naan dañu koy kat waaye loolu amuñu ko waaye bokk na ci seen objectif yi moo doon ñu dem rey yonent bi alayhi Abu Sufyaan doon wax bi xare bi jeexee mu naan ayna ibn Abi Kabsha ana doomi Abi Kabsha ci bi riwaaya imaam ibn bi ayna Muhammad ak Seydina imaam Muslim ana Muhammad ndax looloo leen seen objectif mooy na dee waaye de suñu borom subhaanahu wa ne aw walla suñu boroom def tamit jiyaat def loolu ngir yag di tahum la leen taxoon a jóge Quraysh suñu ne dañuy ñëw boom ci jullit ñi benn yoon nag fii ci Medina ba xare bi ab Uhud suñu boroom delloo leen ñu dem te lañu bëggoon lépp amuñu ko aw yag bi tahum fayanqalibu xaa'ibiin kon nag insha allahu taala xam naa tey dañuy yem nii ci jotaay bii di ñëw ñu daldi àggale li ci tegu moom lañu gis ci biir di ñëw te mooy ñu teg ci suñu baaraam mooy fi mu naan amaana ñu jëlaale ñu jëlaat aaya yii li yaqta tarafan mooy fi mu naan laysa laka min al amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun walillahi ma fi samawati wa ma fi al ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha